kurmatun teraanga la tolli ko itam bu dee jigéen daa xaw nuru xaraf tuuti ndax daa am jigéen ñoo xam ne daal day mel ni seen sawukaay day am lu mel ni xiru ganaar loolu nag ñu dindi ko te bañ a ëppal dindi ga loolu ba tey lu ñu sopp la lu baax a baax la ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon na ko dañoo sib nag ku ko xarafal moom gone ga ca bis ba mu juddoo mbaa bisub ngénte ba lañ bëgg daal mooy bala ñu koo xarafal mu am juróom-ñaari at jëm fukk diggante boobu daal lañ sopp ñu xarafal ko ca baabun di ab bunt la fil jihaad ci jihaad jihaad mooy xareeg yéefar bi ngir yëkkati baatul islaam wala moo tudd jihaad wal jihaadu jihaad faridatun farata la yaxmiluhu dana ko yenu baxdu naasi lenn ci nit ñi xam baxdin wal ci lenn maanaam bu fekkee ne yéefar yi songuñu jullit ñi jullit ñi ci bopp rek ñoo bëgg a yaatal lislaam nga xam ne ñoom jullit ñooy songu ndax bëgg a yaatal waaye kenn songu leen su boobaa kon jihaad ji fardu kifaay la bu ñenn ña demee rek du aajo wa ñenn ñay dem te balaa kenn dem na diisu ndeyam ak baayam ba may ko ca ndigal bu fekkee yéefar yi ñoo nu song nag moom dana ko wax ci kanam te daal soppiku faratee jëmm ci ne ñëpp war a jóg taxaw temm ci teeloo yéefar yi gannaaw wa ahabu li gën a sopp ilinaa jëm ci nun malik an laa yu qaatala mooy bu deeful xeex ak alxaduwu noon ya xataa yu doxaw ba te deefi woo leen ilaa diinillaahi jëm ci diini yàlla ja liñ gën a taamu nag mooy duñ jekki-jekki song yéefar yi dañ leen di woo ci lislaam ba xam nangu nañoo ñëwam déet te tegale ko ñetti fan bis bu ne ñu woo leen ne leen ñëw leen ci diine yàlla ji kenn ku ne nag nam weddee rek lañ koy wooye bu dee ku weddi yàlla ñu woo ko ci gëm yàlla bu dee ku weddi matalek yónni gi yàlla yónni yonante bi ci ñëpp loolu la weddi ñu woo ko ci mu nangu ne ci ñëpp ñëpp la yàlla yónni yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa an yuhaajiloona ndare bu dañu noo gaawe dañu noo gaawe mooy dañoo jekki-jekki song nu fekkee ñoonu jëkk song jekki-jekki song nu moom jekki leen woo naa leen kaay dañ ci diine yàlla ji du fa xajati ndegam jekki-jekki nañ song moom fayu rek delloo leen gannaaw moo cay pexe xajati ndegam jekki-jekki nañ song moom fayu rek delloo leen gannaaw moo cay pexe fa imma an yuslimoo benn ñu nangoo tuub aw yu addoo wala ñu nangoo jox al jiseeta galag ga wa illaa ndéem defuñu ko rek xóotiloo xeexee fa ñoom buñ leen di woo daal moom yaar ñu nangu li leen di wooye mooy lislaam mbaa niñ ko waxee woon léegi ñu nangoo joxe galag mu wane ne nangul na lislaam ak tasaaroom te ñoom duñ ko xeex duñ ko sot teewul na ñu nekk te lañ nekk ñoom waaye buñ gàntoo yu yaar yëpp rek ñu xeex ak ñoom wa innama tuqbalu naka def nangu minhum ci ñoom aljisiyatu galak isa kaanoo ndem nekk nañu xay su tanaaluhum foofu xam dana leen jot ahkaamu naa sunuy atte fa amma in baamu doon daal ndeem sori nañu min naa ci nun fala tuqbalu deful nangu minhum ci ñoom aljisiyatu galak ga ba ñu nangu ñu joxe rek galak dañ bàyyi leen ci seen diine day fekk ñu jegeenu ba nga xam ne lu ñu nekk nu xam ko waaye bu ñu soree lool lool te nanguwul ñoo jege si kon tuub rek kay baax waaye nangoo joxe galag moom du doy illa an yartaxiloo ndare bu dañoo nangoo laxas illa bilaadina ba ci suñu réew wa illa ndéem nanguwuñ ko rek xooti loo xeexee fa ñoom bu fekkee dañoo sori ñu woo leen ci lislaam ñu gàntu ne nangu nañoo joxe galag waaye nangu nu dugg ci lislaam sori sori waay bàyyi tax duñu ko nangu xanaa ñu nangoo jege si ba jege si rek moo koy tax a baax waaye bu fekkee nangu ñoo jege si moom kon say boo ñu xeex ak ñoom wal firaaru daw minal xadu wi ca noon ya minal kabaayir bokk na ci bàkkaar yu màgg ya isa kaanoo ndem nekk nañu mis lay xadadil muslimina di ñaar jab li mub jullit ña fa aqal la topp lu ko yees dafa in kaanoo ndem nekk nañu ak sara depp min zalika ci loolee fala ba asa kon deetu ay bi zalika ci loolee nee na boo bokkee jullit ñi nag na nga moytoo bokk ca ñay daw lu may nga xam ne yéefar yi ëpp nañ nu ñaar ca waaye bu fekkee yéefar yi dañ noo ñaar ca kese yem ci mbaa sax matuñu nu ñaar ca kon benn jullit du sañ a daw ku daw da nga am bakkaar bu rëy rëy rëy boo xam ne tey na waar bu fekkee dañ noo ëpp ñaar ca nag moom ni ki nun danoo nekk junni ñoom ñu nekk ñetti junni waaw kon ëpp nañ nu ñaar ca kon ku daw itam du tax nga am bakkaar wa yuqaatalu def na xeex ak alxaduwu noon ya maxa kulli barrin ànd ak jëpp aji baax wa faajirin akub saay-saay minal wulaati ci kilifa ya nee na ka jiite jullit ñi moom mu nekk ku baax ak mu nekkub saay-saay ci yam bu wootee jihaar rek say boo ñu wuy ji ko ndax yàlla moom bu bëggee dëgëral lislaam bu fekkee ku baax kaa woote moom amul loo ci nattable xam nga ne yàlla mën naa jaarale ci loxoom dëgëral lislaam waaye bu dee saay-saay ba it bu dee kilifa ngay wootee nañ ànd ak moom jihaar yi day kàccoor itam du ca dara say boo ñu wuy ji ko rek ndax yàlla moom bëgg cee dëgëral lislaam mën na koo jaare ci kilifa gu kàccoore googee du ca wàññi dara dañ ko wuy ji rek te jihaati wala ba sa ayut te xat li man ci rey ka nga xam ne aussi la jàppeef na ko minal a'laaji ci ponkali làkkat yi daa wax ne nag bu jullit ñi jekkoo yéefar ya moo xam yéefar ya di ay arab lañ moo xam ñu nekkul ay arab lañu ilimaan ja mooy seet lay maslaa rek mu doxal ko koy ca xam ne gis na ne rey ga moo ci gën na wax ñu rey ko koo ci xam ne jàpp na ne ñu def ko jaam moo gën baax na bu ne itam nañ jot seen bopp fay nangam te ñu bàyyi leen baax na bu ne nañ leen xeewe ngoro loolu lépp moom ilimaan ji moo koy seet loolu nag mooy góor ña mën a xeex mu des nag gone ak jigéen ñi gone ak jigéen ñi moom benn rek mu def leen jaam mbaa ñu jot seen bopp maanaam ñu fay alal te ñu bàyyi leen waaye gone jigéen moom kenn du leen rey wala yoqtul defu rey ahadun kenn bax da amaan ci gannaaw kóolute yéefar bu xës may amaan nag ne la ne la des la rey nag jeex na duñu may wëlbati ko rey ko war moom daa baaxut ku ñu xës may amaan ne la des la rey rek loolu la ñu sàmm ba kenn la rey gannaaw ba moo tax mu teg ci wala yuxfaru deful fidi lahum ñeel leen bi xaax din ci kolëre lañ nekk nekk ay yéefar du tax ñu fecc wala rek ñoom wala wu ñu fasa ñoom dañ ko war a matale ndax jullit moo war a gën a matale wala rek wala yuqtalu defu rey ak nisaaw jigéen ña wa sibyaanu ak gone ya doon naa ko wax léegi gone jigéen moom kenn du leen rey moom kay def leen di jaam mbaa jekki-jekki gore leen ñu dem mbaa seeni mbokk jot jotoo leen rek fayal leen ñu bàyyi leen waaye kenn leen rey wayu tëna bu def na teet xatlu ruhbaani rey labbe ya wala axbaari ak fóor ya illaa an yu xaatiloo ndare bu dañoo xeex ba tey nee na labbe yi nga xam ne dañuy jaamu yàlla rek ci seeni jaamukaay te dugguñu ci xeex ba joxewuñ ci xalaat defuñu dara dañ leen romb rek jàll kenn du leen laal fóore yi ñu gëstu xam-xam rek waaye seen yoon nekkul ci xeex ba ba tey kenn du leen laal waaye nag bu fekkee di ku ñuy xeex waaye ña ngay joxe xalaat nag waaw kon dañuy daal di bokk ci xeexkat yi kon su boobaa kon daal di leen rey waaye nee nañu làbbe ñu wax ne kenn du leen rey dafa amuk ràññale làbbe ya beru rek di jaamu yàlla nga xam ne duñ jaxasoog seen waa diine ñooña kat lañu wax ne bu fekkee nekku ñu joxe benn xalaat kenn du leen rey waaye labbe yi nekk ca église ya maanaam jaamukaay yi seen diine yooyu nga xam ne ñoom day jaxasoo nit ñi di leen jiiti xeeti mees yeeg yooyu waa ñooñ ñoom doonte amuñu xalaat bu ñu joxe ca xare bay dutee bu leen waree rey rek rey leen wa kasaalika naka noonu almaratu jigéen tuqtalu def na ko rey isa qaatalat ndem xeex na jigéen bu fekkee ne ma ngay xeex daañu ko rey bu fekkee ne xeexul nag moom kenn du ko rey waye joosu dana sar mooy dana wéy amaanu addanal muslimina góolu teg ka gën a suufe ci julit ña xalaa baqiyatihim ca ña des ca ñoom ca mboolem ña des ca ñoom daa wax ne jullit ñi ko ci xam ne saahiram daa xaw a yemaay nga xam ne bu fi nekkut kenn du ko xaar ci menn mbir bu teewee itam kenn du ko diisu ku mel noonu bu xasee may ab yéefar amaan maanaam ne ab yéefar duñ la rey faaw mbooloom jullit ñëpp war a maase ca loola bañ a rey kooka kàddu googee mu wax du tee mayee ab yéefar amaan ne ku deesu la rey ba tey ñu war a sàmm loola bañ a rey yéefar booba gone itam bu mayee ab yéefar amaan te fekk na xam na la mu ko may moom gone la waaye xam na ne lii muy mayee bi bu ko mayee bi yéefar kenn wayu kenn waru koo rey ko it ba tey noonu la ñu sàmm loolu bañ a rey kooka waxi la waxees na ne in ajaasa ne wéyal na daalika loolee al imaam ilimaan ba jaasa mu wéy am nañu ne gone gi moom bu mayee amaan ab yéefar buñ jëlee ci yéefari alal joo xam ne dañ caa xeex ba sonn ca door koo door caa jot kon ilimaan jullit ña da koy def juróomi xaaj benn xaaj ba mu féetale ko ci baytimaal ñeenti xaaj ya nag moom da koy jox ña doon xeex ñu séddoo ko daañu wax naka lañ koy séddalee waxasumul daalika séddale loole bi baladi xar bi ci réewum xare ba awlaa moo gën a yee alal ji nag ñu séddalee ko fañ ko nangoo ci yéefar yi bañ a bàyyi di ko sëf ba ñibbi si xanaa far ko séddalee foofa ñuy jàkkaarloo moom ñoom yéefar yi seen xol di tàng ci seen alal ji ñu séddale loola moo gën di ko sëf baax si door ko séddale wa innama yu xammasu naka def na juróomeel wa yuq samu te dee fi séddale maa la nga xam ne oo jëfa lokkeef na xale yi ci moom bil xayli ca fas ya war rikaa bi ak gëléem ya wooma ak la nga xam ne xuni ma màngeef na ko bi xitaalin ci xeex li mu ne wama xunima bi xitaalin lam njëkk wax ne maa ooji fa xale yi bil xayli war rikaa bi yóbbaale na ko daa bëgg wax ne bu ñu nee alal jën jële ci yéefar ya bu ñu ko defee juróomi xaaj ñeent ña jullit ña doon xeex ñoo koy séddoo day fekk kon jullit ña xeex ca sonn ca waaye loo xam ne yéefar yi daa jekki-jekki rek daw kenn xeexut ak ñoom dañoo dégg nag jullit ñi am nañ doole mu ne su leen dékku ñu daal dem bàyyi fa alal ja noona jooja alal moom dañ koy teg ci loxoy ilimaan ji rek mu yóbbu ko ci baytimaal seet la ci jaadu mu ko cay def waaye des ko def juróomi xaaj di jox xeexkat ya ñeent ña di yóbbu benn baytimaal déedéet ndax ndegam ñoom loolu xeexuñu ca sonnuñu ca loolu dañ koy bàyyi rek ci loxo yi ilimaan mu yóbbu ko ci baytimaal wala ba as ayut an yukala bu dee fi lekk minal ganimati ci màng ga qabla an yuq sama njëkk dee fi séddale ak taxaamu ñam wa wal xalaf ak yafal ba li ma ñeel ka nga xam ne ihtaaja aajo woon ila dalika jëm ci loolee nee na buñ nangoo alal ci yéefar yi mel ne aw ñam mbaa luñ mën a yafale ak jur li fee ñu koy séddale bu dee ñamoo boo soxlaa mën ngaa waaxu lekk rek boo suulee bàyyi bu dee yafal mën ngaa tibb yafale saw fas te bañ a yàq te loolu kenn du ko boole sa wàll bu ñuy séddale ñu xam loolu moom amul solo ku nekk rek sañ na ko wa innama yusabu naka def na sédd li ma ñeel ka nga xam ne xadara teewe woon na aw xitaala xeex ba aw taxal la wala mu ruusaanu an xitaali walis xeex ba fii soxlil muslimina ci soxlas jullit ña min amri jihaadihim ci mbirum seen jihaad nee na koo xam ne ci jullit ñi fekke woon nga xeex bi rek buñ dee sédd séddaale la koo xam ne itam fekke woon xeex bi waaye la nga nekkoon ci xeex bi la aju ni ki yaa nga woon ci lijjanti ngànnaay yaag yu demee noonu ñoo ñëpp rek moo nekk ci sàppe si xeex ñooye moom dañ leen di sédd duñ dee séddale bu ñu nee ku teewe xeex ba daañu la sedd dañoo jublu ka nga xam ne ba xeex bay tàmbali ñuy jàppante ma ngay teew bokk ca jàppante ba kon gannaaw ba moom bu gaawee faatu yàggul ca xeex ba itam du tee ñu sedd ko waaye nag koo xam dañoo sàppee nii rek rang ba jekk rek laata xeex bi tàmbali moom mu daal di faatu nee nañu kooku deesu ko sedd wa yushamu def na sedd lil maridi ñel aji tawat koo xam ne bi xarab yi tàmbali fekke na ko te ànd ak wéru yaramam gannaaw ba nag mu tawat mu jéem a wéyaale nag tawat ja di xeex rek kooku des na ko sedd waaye nag am na ñu ko déggee ne kat bu fekkee ba xeex bay tàmbali booba fekk na ko tawat waaye tawat ji teewul rek mu wéy ca xeex ba bana xeex ba jeexe kooku moo ku wér ñooye moo des na ko sédd nga xam ne kooku ñàkk gaa xeex bu wér a wér itam ndax tawat jaa ko tee mën a xeex bu wér a wér du tee ñu sédd ko ba tey nee nañu koo xam ne dafa lafañ mbaamu làggi mbaamu gumba xeet yu demee noonu nga xam ne mënuñu xeex dëgg-dëgg bu fekkee ne am nañu xalaat bu ñu joxe ca xeex ba daañu leen sédd ndax kuy joxe xalaat rek ci xare bi dal ngay bokk ci ñay xeex walil farasi ak ñeel fas wa ar rahisi way aji tëjj tëjj jàngoro la joo xam ne day dal ci weewu fas wi mu ne nag aw fas bu fekkee tëjj da ko dal moo geneen tawat dal ko ñoo yemoo du tee fas wa daañu ko sédd ndax fas moom dañ koo fonk lool ci yooyu jamono ndax daa amoon solo ci xare ba ñaari saam sax lañ koy sédd sédd ab cër ka nga xam ne moo mooy borom fas wa bu ko defee borom fas wa daal yor ñetti saam moo tax mu naa wayu samu def na sedd lil faras ñeel fas saxmaani ñaari cër wa saxmun akub cër liraaki bi ñeel aji waram ku yor wenn fas daal moom dañuy sedd fas ba ñaari saam sedd lëb saam muy ñett waaye waaye nag ku yor loobu wenn fas moom wenn fas fa rek la ñuy sedd bàyyee ca des ba tey nag gëleem mbaa bax la mbaa mbaam kenn du ko sàkkal cër fas rek la ñuy sàkkal cër wala yu samu defu sedd li xam di ñeel jaam wala li miratin du jaageenu ñeel jigéen wala li sabiyin du jaageenu ñeel gone waaye nag kañu sedd moom faaw góor lay doon te góor lay doon te mu kàllaf lay doon jaam duñ ko sedd jigéen duñ ko sedd gone duñ ko sedd illa an yuti xam ne dama dafa attan asabi gone ga allësi ga nga xam ne lam yaxtalim géntut alxitaala xeex ba fa yu ji saxoo te koy wéyal al imaamu ilimaan ba wa yu xaa ci la te muy xeex fa yu samu kon def na sedd la xooñeel ko nee na bu fekkee ne gone ga ci at moom kàlla fi wut waaye jëmm ji dëgër na ba mën naa xeex te ilimaan bi jox na ko ndigalul xeex mu daal di xeex kon des na ko sedd wala yu samu deful sedd lil ajiri ñeel bàjj bàjj mooy employé koo xam ne ba ngay dem ci xeex ba yaa ne ko nan dem bu nemee nga defal ma nangam nekk nga sàmmal ma saay bagage wala di ma indil sama fas li muy lekk kanaan yéeme noonu yow yaa ko yaa ko wut rek yóbbaale ko waaw kon yow yaa koy fay rek ci la tax nga yóbbaale ko waaye moom buñu dee séddale lañ amee ci xeex ba kenn du ko séddaale xanaa illa an yu xaati la ndari bu dafa xeex lu may nag dañ ko waxoon yóbbaal di ko fay ngir lu mel ni nga wax léegi waaye ba mu demee dafa xeex kon dagam xeexoon na kon des na ko sédd wa man aslama ku tuub min al xaddu yi ca noon ya xalaa shay in ànd ak dara fi yadihi lu nekk ci loxoom min amwaali muslimina ci alali jullit ña foofu kon moom xalaalul aji lew la la ñeel ko nee na yéefar yi ko ci xam ne tuub na fekk mu yor alal joo xam ne ab jullit ko moomoon kon dees ko koy bàyyee lew na ko wa man ishtara ku jënd shay an dara min haa ci alali jullit ña min maali xaddu wi ci alali noon ya lam yi axusu du ko jëlaati rabbu foo boroomam illaa bis tamani dara ci njëgg nee na boo demoon jënd ci yéefari alal ndekete yow moom ko dañ ko nangu woon ci julit bi nga ñëwee diw ne la ah lii de maa ko moom bañ ko toppee muy li wër ne moo ko moom te génnewul ci ay loxoom dara lu ko mën a génne moomee la xanaa rek tooñ rek moo ko génne ci loxoom kon nee na da lay de fekk da nga koo jëndoon foofa ci yëfar ya moom mi ko moom bu ko bëgg jëlaat da lay rembourse njëgg mais da lay delloo njëgg waaw da lay delloo njëgg mi ci fayoon ba am ko loolu lay joxaat ko defee nag yoon may ko mu jëlaat yëfam bu fekkee nag fayoo ci woon dara dara moom da nga koy joxaat rek noona waaye dagam ne da nga faa jaayoon rek nga jënd ko noonu ci yëfar yi ñëw borom bëgg ko jëlaat faaw day delluwaat njëgg wa maa loo xam ne waqaxa tàbbi na fil maqaasi mi ci séddalee min xaa ci alali julit ñi farab bu fa boroomam xàq moo gën a yeyoo bi ci moom bis tamani ci njëgg nee na buñ séddalee alal yi njëli woon ci yëfar ya nga gis ci beneen saam boo xam ne yow du sab saam nga gis ca loo xam ne yaa ko moomal mu ne kon dëgg la da nga ca mën a jot waaye day aajoo ñu seet lu tolloog loola nga jox ko kooka door a jël loola ndax xam nga ne comme seetlu nañ ma noppi mu bokk ci wàllu jàmbur boo jekkee jekk jël ko ci wàllam wàllam day manqué waaye nag boo ko mënee jox njëgg rek waaw daal di mën a jël sa yëf wa maa loo xam ne lam yàqa tàbbi wutoon fil maqaasi mi ci séddale farab bu ko boroomam xàq moo gën a yeyoo bi ci moom bila samañ ci lu njëkk de sax alal jañ nangoo ci yéefar yi te kenn jotugoo séddale buñ ca gisee loo xam ne ab jullit ko moomoon te dañ ko nangoo woon ci moom ci doole rek kon bu wóoree ni moom noonu rek la demee dañu jekki-jekki jox ko ko ndax kenn jotugoo séddale woon waajo mu si joxe dara dañuy jekki-jekki jox ko ko rek wala nafala déet ndolleen illa min al xumus yi dara mi bokk ci xumus ba xalal ijtihaadi ci kaw farlu ga min al imaam yi ci ilimaan ba maanaam ndolleen loolu mooy ilimaan bi seet koo xam ne def na jaloore ak njàmbaar ci xare bi am lu mu ko dolli nag ngir loola loolu moom nee na mooy seet rek lu ci jaadu mu dolli ko kam bëgg a dolli tey loolu da koy boole waale da koy wàññi waale ci xumus ba kon bu ñu nee ilimaan sañ naa dolli ña defal njàmbaar ak jaloore mën na leen dolli kon na leen doolee ci xumus ba te bañ leen doolee ci ñeenti xaaj yi nga xam ne moom la ñuy séddale julli ña doon xare wala yakun du nekk it zalika loolee xam lu xas mi ci njëkk séddale ga mu ne itam day bàyyi bañ séddale ba noppi mu door a dolli ku muy dolli waaye nee nañu nag léegi muy bëgg a wax naa wasala bu rekkiit ja mi na nafal yi bokk na ci ndolleel la loolu moo jar mu naa wala yakoonu saalika xablal xas mi dañu ne ilimaan ja mën naa wax ne ku reyal ab yéefar ku ne lang ko fekkeeloon ci rekkiit dollee naa la ko nee nañ nag loolu lañ bëgg a wax ne kat waru koo gaaw wax daa war a bàyyi ba xeex bi jeex ba ñu jël alal ja ba noppi ndax bu ko teelee wax da nga gis kon ku xeex te yàlla taxut mbaa muy jéem a dàkk ak yéefar bu neex rey ndax rek gaaw rey ko jël lam yoroon kon nag balaa wax ne ku rayal ab yéefar rek dollee naa la la nga ko fekkeeloon ci warukaay ak ngànnaay ak yu mel noonu na bàyyi ba xeex bi jeex xare bi jeex waaye bu ko waaye bu ko gaawee wax rek day yàq yéene jullit ñi waaye da ngay gis kuy xeex koo xam ne bëgg a rey kee ba jël lam yore rek moo tax muy xir ci rey ga waaye du rey ko ngir yàlla xam nga gis ku xabtalu sonn ci xeex ba ndax bëgg am alali àdduna dong wala boog muy jéem a dàkk ku yomb a rey ndax bëgg a jël alalam tey moytu nag yéefar ba naqaree rey lu mel noonu daal kon na moytoo wax moom mi jiite xare ba mbaa ilimaan jullit ña naa ku rey ab yéefar rek la nga ko fekkee loon jox naa la ko yaa ko moom bala ko wax daal na fekk xare bi jeex ba noppi te it nee nañu bu ne ku rey ab yéefar la nga ko fekkee loon doolee naa la ko it la kay xeex baaxoo yor rek ni ki ngànnaay yaag yére yaag fas waag yooyu lay doon waaye loo xam ne ponk lu mu yéefar moo ko daa moom mel ne ab lam wala ndëpp ndëpp maanaam mbaxana mu wurus yooyu wala wurus ak xaalis moom du bokk ci la ñuy dollee kookee nga xam ne moo rey yéefar ba loolu du ca bokk faanu benn bis ci yoonu yàlla moo gën adduna ak la ca biiram wa dalika loolee bi qadri kasrati xawfi ahli dalika saxri nekk na ci kem bari ragaluk ñoñ boobali bunt wa kasrati taxarrusihim ak bari seen watandiku bi adduhim ci seeni noonu nee na surtout yaa baa ngi bàyyee ne rek julit ña nañ tiite woon ci yéefaree jaari foofee lor leen yow nag nga fexe taxaw fa ba dara loru leen la seen tiitaangi toll woon rek noonu la sa tuyaa bay bare ndax yaa fekk tiitaangi loole wala yox saa deful xare ji bi xëyri idnil abaway ni ci lu dul ndigalal ñaari waajur ya nee na bu fekkee ne jihaar ji fardu kifaay rek la kon bala ngaa dem na nga tàggu sa ñaari waajur ndegam ay jullit lañu kon na nga leen tàggu bañ bàyyi la bu fekkee day jihaat joo xam ne nag moom farata la ci ñëpp nag moom lay bëgg a wax moom kenn du tàggu ñaari waajur ci lu mel noonu a tax mu naa illaa an yaf ja am dara bu dafa bett alxadduwu noonu ya madinatu xaw mi dëkkub aw nit wayu xiroon te ñu lokki xaalihim ci ñoom lokki mooy attaqué fa far dun kon farata la xaalihim ci ñoom dafa hum seenu jéñ wala yust atanu tëddeeful diisu al abawaani ñaari waajur fi misli haza ci kem lii ñu ne bu yéefar yi bettee dëkkub julit faaw waa dëkk ba buñ mënee aar seen bopp war nañoo taxaw tem ñoom ñëpp ñu jóg kon faratee jëmm la ci jëmm ju ne ñu jóg taxaw tem delloo yéefar yi gannaaw su fekkee tële nañ ca julit ñi sës si ñoom daal di war a taxaw ñoom it jàppale leen ca lu mel noonu nag kenn du ci diisu sa ndeeg sa baay li mu wax ne bu jihaad ja nekkee fardu kifaaya bala ngaa dem da nga caa am ndigalul sa yaari waajur ba tey nee nañu fardu kifaaya ci des noonu la bu mu ci mën doon bala ngaa dem da nga caa am ndigalul sa yaari waajur ni ki sàkku ji xam-xam bu fekkee day xam-xam bi nga xam ne farata la ci jëmm ju ne te mooy xam la la war ci sa diine soo bëggee génn dem jàngi ko te dëkk ba amu fa kenn ku la ko mën a jàngal kon sa ñaari waajur duñu la sañ a aaye ndax boobu xam-xam moom day faratay jëmm ju ne waaye bu fekkoon ne xam-xamu fardu kifaaya la maanaam géeju ci fiq ak alquran ak addis ba mën caa gindee moom day fardu kifaaya bu fekkee loolu xas na am ci dëkk ba ba noppi boo bëggee génn wuti lu mel noona faw nga xaar ba am ndigal ci say ñaari waajur bu fekkee dëkk ba nag lu mel noonu amagu fa nga xam ne fardu kifaaya la te amagul ci dëkk ba kon na nga sañ a génn jàngi ko feneen ndegam amul fu ñu ko mën a jàngee fu may génn rek te dëkk ba gis nga ne amagu ko kon moom duñ la sañ a aaye ndax fardu kifaaye faaw am ñu ci taxaw mu door a wàcc ci des waaye bu fekkee ne kenn taxawu ci kon ñëpp de bokk am bakkaar te niñ ko waxee béréb booba loola amagu fa moo tax ñu naa am na kilifa gu ne law manaxahu abawaahu min alxuruji lil fiqhi wal kitaabi wa sunnati wa maarifati al ijmaahi wal xilaafi ka ca des bañ koo digal du doy te it ndigal la day doon ñu wax ko ci seen làmmiñ mu nekk ci seen xol waaye bu waaye bu ñu ko mayee ndigal te ña ngay jooy ndax loolu da leen a neexut dañoo amul pexe rek su boobaa itam du sañ a dem te it nee nañu lépp lu dagan loo xam ne bëgg na koo def waaye xëy na bakkanam mën na caa des di ki tukki ci gaal yi niñ koy defee léegi ak mboole mi demee noonu kenn du ko sañ ci amoo ci ndigalul sa ñaari waajur kon ñu takkaale foofu ne bépp tukki boo xam ne bu wóoradi la bakkan mën na caa des bala koo kenn def da ciy am ndigalul ñaari waajuram ñëpp ñëpp te muy ndigal lu wóor a wóor loo xam ne seen xol dal na ca sedd na ca waaye may ñu ko ndigal rek ba noppi boole cay jooy mbaa ñàkk pexe dong waral ndigal la baabu li ab bunt la fil aymaani ca giñ ya wan nudóori ak nisar ya maanaam giñ ak nisar nag ci lay bëgg a wax wa man kaana ku nekk xaalifan di aji namma giñ fal yaxlif na giñ billahi ci yàlla aw li yasmut wala mu noppi mbaa nga ne te mu noppi nee na ku bëgg a giñ moom nga giñ ci turu yàlla mbaa ci melow yàlla waaye bul giñ ci leneen lu dara màgg-màgg ni ki yonante bi mbaa kaaba gi mbaa leneen dañuy aaye ku ci giñ kon lu dara màgg-màgg rek te bokkul ci turi yàlla yi ak ay meloom doo ca sañ a waat ni ki waat ci yonante bi wala kaaba gi dañ koy aaye bu fekkee dafa maanaam daal waat ci lu mel ne yonante bi ak mbaa kaaba gi ëpp naa def ndax bu ca waatee loo xam dëgg la def na luñ sib bu ca waatee loo xam ne wóor na ko du dëgg nag moom mën naa am sax ñu jàppee ko kéefër ndax day mel ne ku yab kaaba gi wéggu ko ak ku yab yonante bi kon daal na moytoo waat ci lu bokkut ak yàlla rawante na waat lu amut ëpp naa def ba tey dañuy aaye waat ci sa baay mbaa sa maam ndax yonent bi nee na woon inna allaha yanhaakum an taxlifoo bi abaikum yàlla du leen di aaye waat ci seeni baay kon nag kenn waat ci baayam mbaa maam mbaa lu koy nuroo wayu adda bu def na yar man ka nga xam ne xalafa waat na bi talaaxin ci tose aw xataaxin wala ak goreel wayel sa mbuxoo tem koy war yonent bi daa waxan ne laa taxlifu bi talaaqi wala bil ataaqi fa innahuma min aymaanil fussaaq bu leen waat ci fase mbaa goreel ndax yooyu yaar dañoo bokk ci ngi ñi kàccoor yi fase moom su mënta ñàkk rek ku yebu def ko ne moom sax dagan na waaye yàlla bëgg ko da koo bañ goreel ab jaam